a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyyidina wa nabiyina wa xabibina muhammadin wa ala aalihi altayibiin altaahiriin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxu almaysuur aljuzu altaani kon insha allahu taala <clears throat> ñu continuer fi ñu yemoon ci an naxul maysuur muy grammaire allégée euh, ba léegi ci deuxième tome bi lañu toll bii weesu bi fadlillahi wa rahmatihi pare woon nañu gisoon nañu sixième cours bi ci nim toftalee téere bi mooy i'rabul mufradi wal musanna wal jami naka la jeexitalu wala naka lañuy inrabe yi nga xam ne singulier la tur bi nga xam ne singulier la mooy benn wala ñaar la mooy musanna duel wala tur boo xam ne ñu bari la mooy al jamu pluriel euh, loolu nag gisoon nañ ko amoon nañ ci trois exercices yoo xam ne moom la ñuy corriger incha allah ba lañoo dugg ci suñu kuuru tay bi muy septième cours bi ci nim toftalee téere bi muy alfa'ilu ñu gën koo xam ci tubaab muy al le sujet mooy ki jëf-jëf ji ci wolof aji jëf ji kon exercice yooyu nga xam ne moo concerné woon cours bi ñu wees i'rabul mufrad wal musanna wal jam' tamarin lañ waxoon xarakata ma taxtahu xattun udubut dañ ne woon nga maas li nga xamante ne nii dafa benn rëdd moo nekk ci suuf euh, bu ma juumul dafa mel ni bii weesu bi may exercice bi waxuma woon lii ndax exercice bi loolu lañu bind xarakata ma taxtahu xaw dama waxoon law na lawnuhu ahmar bu ma juumul lool laa waxoon peut muy lool mais daal mais exercice bi mooy udbut xarakatama taxtahu xattun maasal li nga xamante ne nii peut-être tamit waxoon naa ko fàttalekootuma bu baax mais daal bi lii la udbut xarakatama taxtahu xattun maasal li nga xamante ne nii dañ koo def rëdd ci suuf waxoon nañ bu njëkk bi yun fi yunfiqu boobu mayoon naa leen ko ndax dama juumoon waxoon ko gis ma woon rëdd ba ca suuf si loolu la woon ndax bi ma kiiwee waxoon naa ko mooy yi nga xam ne maa taxtawoo xattun yi nga xam ne ci suuf dañ ginoo dafa am benn tiire benn rëdd mu yunfiqu saali xaa xaa boobu noonu dafa am rëdd ci suuf xaa boobu nga waroon a maas ak maa bi laam bi ak haa bi ci topp ci maa bi yooyu it dañu am rëdd ci suuf dañ ko waroon a maas fii sab yi laam bi tegu ci dañ ko war a maas bi tegu ci dañ ko war a maas léegi nan nga koy maase danga naan yun fi njëkk boobu waxoon nañ ko asaali xu xu xu ngay maas xaa boobu fii sabii laam boobu haabale ci laabi hij kon danga naan yunfiqu saalixu maalahu def nga yooyu yunfiqu dina dépenser as-saalixu ku baax ki maalahu alalam fi sabilillahi ci yoonu yàlla bi ci tegu yabi ayn bi tegu ci ayn boobu nga waroon a maas alfallaa xaabi tegu ci tamit danga ko baqara taa bu tëju bi tegu ci danga ko waroon a danga naan yabi'u ndax fi'lu mudaari' la te moom fi'lu mudaari' marfu' comme yunfiqu yabi'ul fallaahu li annahu faa'il sujet la baqara tan mansuubun bil fathati li annahu bihi ndax moom maf'ulun bihi la complément d'objet direct la baqaratan kon danga naan yabi'ul fallaaxu baqaratan doo def baqarata déedéet ndax amul al ci kanam te nekkul mudaaf mudaaf di nañ ci ñëwaat ci kuuram bu ñëwee gisoon nañ ko tamit ci tom bu njëkk bi moo tax baqaratan ndax amul al ci kanam ci kanamu baa bi te du mudaaf kon mënoo kon baqara tan ngay wax yabi'u mu ngi jaay alfallaaxu wala dina jaay alfalaaxu baykat bi cultivateur bi wala danga na waaw baqaratan benn nag bi ci tegu yàqtu baa boobu tegu ci baa bi ci topp ci tuubi yaa koy maas moom lañ war a maas alwala daal bi ci tegoon dañ ko war a maas kalima taa bu boobu tegu ci dañ ko war a ala lawha taa bi ci tegu ak haa bi ñoom dañ leen a war a maas boobaa da nga yaktubu comme yan ak yabi'u yaktubu fi'lu mudari' marfu'un bi dammati yaktubu alwaladu li annahu fa'il mooy sujet bi mooy ki jëf-jëf ji yaktubul waladu kalimatan kalimatan maf'ulun bihi maada yaktubu al walad yaktubu kalimatan la'allahu sajjala kalimatan ala subura ala sabura mooy ne moom xëy na dafa bind am lu mu note ci tableau bi bu boobaa kalimatan la la note moom la bind yaktubul waladu kalimatan ngay wax ala lawxatihi ala lawxatihi li annahu fi'lun majrurun tibi ndax ala moo ko jiitu fi'lun majrurun te buñ koy jël ti ngay wax ala lawxatihi wa huwa mudaaf alhaa'u mudaafun ilayhi ala lawxatihi loolu moo nekkoon mooy loolu lu muy tekki mooy yaktubu day bind wala mu ngi bind alwaladu gone gi kalimatan benn baat benn moo ala lawhatihi ci tabloom en fait mooy ardoise bu mu yor léegi beneen exercice bi ci tegoon mu ne fil jumali saabiqati ij'al ma lawnuhu ahmaru jam'an mu ne nag ci phrase yi ñu robbul sànk mooy bi doon def yunfiqu saalihu maalahu fi sabilillahi xam nga maas nañ koo pare ak yi ci tegu mu ne léegi defal ma yi nga xam ne dañoo nekk rouge dañoo xonq nga def ko pluriel li ci newoon rouge waxoon nañ la bu njëkk bi yunfiqu saalixu maalahu fi sabilillahi li ci nekk xonq moo doon as-saalixu maalahu léegi foofu nee nañu def ko pluriel bu boobaa dañ naan yunfiqu duma ko laal li nekk rouge rek lañ ma wax ma def ko pluriel dama naan as-saalixuuna jam'u muzakkar saalim moo tax ma dugal uuna kon ma ne yunfiqu saalixuuna yunfiqu day dépenser as-saalixuuna mooy ñu sell ñi ne dañoo baax ku baax as ñu baax maalahum non comme que dafa bëgg ñu def ko aw ñu def ko kii amwaalahum ndax maal mooy alal alal nag tekkiwul ay dalaseeki français faawak ak euh, urop liireeg dollar ak ak ak ak ak riyaal ak yooyu déedéet alal kër ku am kër loolu alal la bien matériel tamit alal la am ay tool alal la am ay nag alal la loolu lépp alal la tudd bu boobaa comme que maalahu la woon léegi kon dañ koy def pluriel maalahu dañuy def amwaalahum yunfiqu saalixuuna amwaalahum fi sabilillahi yunfiqu day dépenser as-saalixuuna ñu baax ñi amwaalahum seeni alal fi sabilillahi ci yoonu suñu boroom subhaanahu wa yoonu yàlla bi ci tegu phrase bi ci tegu woon yabiicu alfallaaxu baqaratan baqaratan moo ci nekkoon lu xonq alfallaaxu ak baqaratan nee na ñu def ko pluriel bu boobaa dama naan yabi'ul fallaaxuuna al fallaaxuuna mooy ndax li annahu jam'un mudhakkar jam'u mudhakkar saalim ndax moom la saalim comme ni ñu ko gise woon moo tax ma al fallaaxuuna baqaraatin inni ra'aytu wa qaala al inni ara saba baqaratin bu boobaa danga naan yabiixul fallaaxuuna baqaratin yabiixu mu ngi jaay alfallaaxuuna baykat yi baqaraatin ay nag bi ci tegu phrase bi ci tegu te mooy mujj bi yaktubu alwaladu kalimatan ala lawxatihi li ci nekkoon lu xonq mooy alwaladu kalimatan ak lawxati yi léegi ma def ko pluriel dama naan yaktubul awlaadu waladu pluriel am ndax lool jamu taksiir la baqaraatin baqaratun baqaraatin lool jamu mu na saalim la nga gis nekkoon gis nañ ñetti jamu yépp bu njëkk bi saalixuuna ak alfallaaxuuna ñooñu jamu muzakkar saalim lañu baqaratan baqaratin jamoo mu anna saalim la awlaadun jamoo taksiir la kon yaktubul awlaadu laay wax kalimaatin loolu jamoo mu anna saalim la yaktubul awlaadu kalimaatin ala alwaa ala lawxaatihim wala lawxaatihim lawxaat comme baqaratun baqaraat lawxatun law xaatun ala law xaatin manaan law xaatun yaktubul awlaadu kalimaatin ala law xaatihim voilà kon loolu mooy li nga xamante ni moo concerné woon exercice boobu léegi bi ci des nga xam ne mooy bi mujj mooy enrib maa lawnuhu ahmaru mu ne kiiwal mooy analyser li nga xam ne dafa nekk en rouge lan moo nekk en rouge mu ne waxoon naa lay aay alxuraan la wala qad ba'd a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim wala qad axadna ala ya'muruna bis-siniina wa naqsim mina ath-thamaraat boobu mooy bu njëkk bi ci tegu wa sarrafna al-aayaati la'allahum yarji'uun liñ ci waroon a analyser wa laqad axadnaa aala fir'awna bis-siniina wa naqsim mina ath-thamaraat liñ ci waroon a njëkka liñ ci waroon analyser ci phrase ba mooy axaz naa aala ak bis si nii na kon axaz na dama naan axaz dama koy dagg loolu moom gisoon nañu ko axaz ngay wax bu boobaa nga ne axaz fi'lu maadin fi'lu maadin nag lan lay doon mabni kon fi'lu maadin mabniyun la bi ci tegu naa bi naa bi mooy mooy damir damirun mabniyun wa huwa fa'il fii mahalli ar yépp gisoon nañ ko mooy mahall yi danga naan kon naa bi danga naan naa axad nañ jilaat axad fi'lu madin mabni bi sukuun bu la neexee nga boole ko ci naa damirun mabniyun wa huwa fa'il mooy sujet bi mooy damir la mabni te moom mooy sujet bi fii mahalli raf'i dafa nekk ci place boo xam dañoo fa waroon a rafaa lan lañ fa waroon a rafaa mooy fa'il bi waaye mën nga wax rek boo waxee rek fii mahalli raf'i kooku baax na damirun mabniyun fi mahalli raf'i kon loolu mooy axadnaa bi aala tegu ci aala nga ne fi ki maf'ulun bihi wala qad axadnaa jàppoon nañu aala firawna waa kër kon kan lañ jàppoon aala mooy maf'ulun bihi complément d'objet direct kooku mais nag moom xaq moom dafa bokk ci yi nga xam ne moom lañ gisoon mulxaq bi jam'i al muzakkar as-saalim mais loolu sax bu la neexee nga bañ koo wax comme ulu comme waaw biñ gisoon man nga ne lii léegi pour simplifier man nga ne aala maf'ulun bihi moom maf'ulun bihi la mansuubun bil fatxati a la waaye boo doon gën a continuer ci kii bi danga naan wa huwa mudaaf te moom la ndax firawna daj ala firawna mu ngi mel ni ma ne baabul bayti ala firawna waa kër firawna alu taajiri waa kër bo kii bi nu mu tudd commerçant bi kon lool ngay wax aala maf'ulun bihi mansuubun bil fatxati wa huwa mudaaf bi ci tegu bis siniina baa boobu xarfu jarrin la mooy bis siniina da ngay dindi baa bi nga ne xarfu jarrin as siniina moom dafa nekk lan ismun majruurun waaye majruurun bil yaa'i li annahu mulxaqun bil jam'i al muannas saalim voilà moom loolu la mooy mulxaq comme yi ñu waxoon ne am na yenn tur yoo xamante ne ni ñoom duñu jamo muannas saalim waaye duñu jamo kii boobu saalim waaye ñoom dañ leen ci kii bu boobaa danga naan bis siniina siniin xarfu jarrin majruurun bil yaayi li annahu mulxaqun bil jamci al muzakkari loolu moo doon exercice bu njëkk bi mooy loolu ma naan exercice phrase bu njëkk bi bi ci tegu moo doon euh, phrase boobu sarrafna wa sarrafna laayaati la'allahum yarji'un na même chose danga naan comme axadna sarraf fi'lu maadin mabniyin mabniyun bu la neexee nga ne bis sukun naa damirun mabniyun wa huwa fa'il fi maxalli raf'i damirun mabniyun wa huwa fa'ilun fi maxalli raf'i moom damir la boo xam ne mabni mooy change niñ koy maas wa huwa jëf-jëf waaye fii maxalli raf'i dafa nekk nag ci place foo xam ne bu dul woon damir dañ ko waroon a damma rafa bi ci tegu al aayaati nga ne al aayaati maf'ulun bihi lan lañu lan lañu sarraf na al aayaati al aayaati maf'ulun bihi mabni bukki ma naan maf'ulun bihi moom dafa nekk lan aayaat boo seetloo aayatun mooy singulier bi aayatun bi nekkee singulier bi pluriel bi nekk aayaat kon moom maf'ulun bihi mansuubun bil kasrati li annahu jam'un muannathun saalimun al aayaati maf'ulun bihi mansuubun ngay wax bil kasrati li annahu jam'un muannathun saalimun loolu moo doon exercice yooyu kon nag ñu dugg nag ci suñu kóoru tey bi mu muy alfaa'il mu ne alfaa'il mooy le sujet comme ni ñu ko waxe mooy ki jëf-jëf ji mu ne ismun tur la mu day définir al fa'ilu nuqtataani euh, tey nag laa waxoon bu ngeen fàttale ko ci bii weesu ci laa waxoon ne tontub Seydina Omar bi radiyallahu ta'ala anhu ki rax ki ayyadahu llahu Omar da ko yàlla jàppale euh, waxoon naa leen ne tey lañ koy tontu bu soobee yàlla ci jataay bii mooy pourquoi alxuraan naan laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun te kaana uswatun lu tax waxul kaana te uswatun jigéen la loolu waxoon nañ tey buñ ci àggee dinañ gën a dugg ci loolu ci kanam ci cours bii la nekk alfa'il kon réponse bi ñu xaaraat tuuti rek insha allahu taala bañ dugg ci définition yi gis ahkaamul faa'il yi attey faa'il yi nga xam ne moom lay jël muy sujet après nag buñ ci jógee rek après nag ci biir ahkaam yooyu noonu ci la bokk ci lii ñuy bëgg a wax tontu boobu mu ne kon su kii nu mu tuddati day définir mu ne al faa'ilu nuqtataani ismun yadullu ala man fa'ala al la alfaacilu aw ilfaacil nuqtataani ismun yadullu ala man facala alficla mithlu akala alwaladu akala alwaladu aw man ittasafa bilficli mithlu marida alwaladu wa huwa almusnadu ilayhi fi ljumlati alficliyati ukarrir ukarrir mooy ma je répète ukarriru ta'rif yaqulu al al musannifu al faa'ilu nuqtataani ismun yadullu ala man fa'ala al fi'la mithlu akala al waladu aw man ittasafa bil fi'li mithlu marida alwaladu wa huwa almusnadu ilayhi fi ljumlati alfiliyati mu ne alfaailu sujet de ismun tur lay doon kon génneel ma alfail buñ nee sujet rek xam nañ ne tur kon mënula nekk lan particule xarf waaye tamit mënula nekk lan fi'lun mënula nekk verbe tur la mën a doon ismun tur lay doon boo xam ne noo noo NOM du loolu lañ koy bindee ci tubaab yaakaar naa ko pour ñi nga xam ne ñoom seeni tubaab leer na meluñ ni man ismun mu ne tur lay doon boo xam ne yadullu ala day tegtale man kan tegtale ci kan man faalal fi'la ki nga xam ne moo jëf-jëf ji loolu mooy sujet loolu mooy aji jëf ji aji jëf ji tur lay doon boo xam ne day tegtale ci biir phrase bi mu nekk day tegtale kan moo jëf-jëf ji mu ne exemple akalal waladu gone gi de lekk na kan moo lekk bu ma bëggee xam tur bi lan laay poser ban ban ban question laay laaj dama naan kan moo lekk ci wolof manil ladhi akala aw manil aakil manil ladhi akala mooy kan moo lekk qui a mangé ma ne al waladu l'enfant manil aakil kan mooy aji lekk ji ma ne al waladu kan moo lekk alladi akala kan moo lekk ñu ne ma xale bi mooy ne moom day tegtale ki nga xamante ne nii moo jëf-jëf ji loolu mooy définition bu njëkk bi exemple akalal waladu xale bi lekk na mu ne ba léegi définition bi jeexul aw walla bokk ba léegi moom soit mu nekk ne ci biir phrase bi day tegtale ki jëf-jëf ji wala day tegtale ki nga xamante ni nii moom moo melowoo jëf ji man ittasafa bil fi'li aw man ittasafa wala boog day tegtale manoon nga wax ismun yadullu ala man ittasafa bil fi'li mooy day tegtale ba léegi day tegtale ana kan mooy ki nga xam ne moo melowoo mooy ki nga xamante ne nii jëf ji moom moom moom moom moo qualifié wu ci ci jëf ji moom lay qualifié par exemple mu ne maridal waladu marida feebar na al waladu gone gi xam nga marida du jëf feebar du jëf xam nga manuma ne man ba même lool bu dee dañ koy wax gone gi daa feebar du ne moom moo jëf-jëf ji feebar bi dafa dal ci kawam mooy ne feebar ab qualité la ab kii la bokk ab ab ab qualificatif la voilà loo xam ne day day day melo boo xamante ne nii day nekk ci nit ñi di nekk tamit ci mbaam euh, xayawaan yi muy animaux yi di nekk ci yi nga xam ne dañuy dund mooy mbir meloo xam ne faar yi am mooy day xew day day jékki rek di xew di demaat tamit di xew ak demaat tey nga feebar suba doo fee nga wér wala nga toog dix ans feebaroo tay nga feebar cela ne veut pas dire ku feebar dañ naan kii moom moom moom moo tay feebar mooy ne feebar mooy melo la ci moom mooy diw dafa feebar doo ko gis lu mu def nii mooy ku feebar tëdd fii xam nga bokkul ak ki nga xam ne dama koo gis mu toog di lekk di lekk di di ñaag ñaag yu baax di ko di di loxo bi di dugal ci bool bi di ko di ko di ko ngëb comme ni ko fayen bi di defee saway di ko ngëb noonu ah kooku di dugal ci gémmiñ gi ba pare ànd ceeku gaawte gu gu extraordinaire boo xamante ne nii yéem na waa jamono xam nga ne kooku noonu mooy kii day jëf mooy dama koo gis muy def moom moo def action bi loolu mooy définition bu njëkk bi ismun yadullu ala man fa'ala al la mooy mooy côté boobu mooy ne tur la boo xam ne day tegtale ki nga xam ne moo jëf-jëf ji aw manit tasaba aw aw manit tasafa bil ki nga xamante ne nii moom moo melowoo jëf ji mooy comme feebar wala mer bu ma nee ghadiba ar-rajulu ghadiba ar-rajulu mer xam nga mer doo gis nit nii naan mu nga mu nga nee mu nga nee di def mer xam nga kenn du ne def mer wala def feebar voilà alors que lekk moom moom ak jëf la jooy def ray nit ak jëf la jooy def bay ak jëf la jooy def toog ak jëf la jooy def alors que ay mer kontaan bu ma nee farihal rajulu farihal rajulu waa ji de kontaan na xam nga loolu loolu melo la mooy adjectif la bu nekk ci moom mais loo xam ne day ñëw ka dem mu ne moo tax mu ne kon aw man ittasafa bil fi'l wala ki nga xam ne moo melowoo jëf ji muy verbe bi misl marida al waladu marida feebar na al waladu gone gi loolu kon mooy définition al fa'il mooy ismun yadullu ala man fa'ala al fi'la aw man ittasafa bil fi'li suwaa mu nekk jëf walla mu nekk melo boo xam ne comme feebar kontaan njàq xusnu jàpp ko wala ainsi de suite loolu mooy ne manuma ne jëf waa ji mu ngi ne di jëf njàqare di jëf njàq déedéet mu ne nag wa huwa al ilayhi fi l jumlati al fi'liya al mu ne wa huwa al ilayhi al ci sanada yasnidu xam nga ilmul xadis gis ñu euh, kii assanadu assanadu nga xam ne day am matnu ak sanad li imaam wax imaamu suyuti wa huwa mantaha ilayhil euh, wassanadu moo mantaha ilayhil min al kalaami wal xadiis Euh, nan la subhaanallah laa wax maa ngay fàtte affaire euh, mantaha ilayhi al matnu loolu la lool mat wal matnu wa mantaha ilayhi sanadu min al xadiisi min al kalaami wal xadiisa qayyadu bima rawa non euh, alkii sanad mooy par exemple chaîne bi voilà ndax xadis day am matnu ak sanad mooy contenu mooy matn sanad mooy chaîne bi nga xam ne bi may rapporter xadis bi ci ñoom laa ne jële naa ci diw mu jële ci diw mu jële ci diw loolu lañ naan sanad bi euh, nga gis ne buñ nee al loolu nag ci waa xadis la alors que fii bu ñu waxee bu ñuy wax comme euh, kii nii wa huwa al musnadu ilayhi ñun xam nga dañ ñu yokk musna al musnad da ngay dégg tax ci waa xadis ñu naan al musnadu imaam Ahmad par exemple wala musnad euh, bu imaam Shafi'i wala musnad bu imaam Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali ibn Rahawayh mooy ñun waxuñu loolu ñun li ñuy wax fii mu ne wa huwa al musnadu ilayhi wa huwa al musnadu ilayhi mooy li nga xam ne moom la ñuy wéeru. jëme ci moom xool al mus al al dafa am ndax loolu dinañu ko gis euh, ci biir bo entre al musnadu al musnidu xam nga mus musni ak musnadu rek lool bokkul mooy dañuy changer ndax musnadu ilayhi mooy li nga xam ne nadu mooy dañoo jëf-jëf ji moom maf'ul la mooy dañoo jëf jëf ji ci kawam la dal wa huwa al musnadu ilayhi mooy ci moom la ñuy wéeru ci moom la ñuy dellu fil jumlatil fi'liya mooy mooy wéeruwaay bi mooy sanad moom lañuy ñuy wéeru comme bu ma wéeroo ci miir bi dañ naan miir bi mooy al musnadu ilayhi mais man mi nga xam ne maay wéeru man lañ naan al musnidu par exemple xam ne wax jafalaa koy wéer wala fi ma wéeru bu dee yooyu moo tax am naa yooyu dinañ ci ñëw ndax am na tamit Euh, ci euh, ci cours bi ci euh, leçon yi cours yi am na ci naka lay jële moo nga xam ne ni ak na rek day changer kii bi nan laay nay laay former su ab ab ab tour ci benn benn verbe par exemple ak tamit nan laay même verbe boobu bi ma ci former tour nan laa ciy former créer lan complément d'objet direct lool am na ci biir cours yi incha allah jarul ñu ñuy jiital loo xam lu ñëwawul mais li ñu fi amal solo mooy wax jim ne wa huwa al musnadu ilayhi te ci moom la ñuy wéeru fil jumlatil fi'liyati ci phrase verbale phrase boo xam ne verbe la commencé ndax waxoon naa la ci arab dafa am ñaari façon phrase al jumlatul fi'liyatu wal jumlatul ismiyatu al jumlatul fi'liyatu mooy phrase boo xamante ni dafa commencé lan fi'lun comme ni mu koy wax jumlatun fi'liya bu commencé verbe waxoon naa la arab lool la comme jaa jaa ar-rajulu jaa dikk na ar-rajulu waaj waaji jumlatul ismiya mooy boo xam ne tur la commencé bu ma ne al-waladu as-saghiru par exemple ngone su ndaw si ah bu bu ndaw bi loolu nga gis ne tur laa commencé al waladu tur la alors que fële ma nee jaa fi'l laa commencé fii nag al jumlatul fi'l dane tur tur al ismu fa'il bokk al fa'il moom mooy wéeruwaay bi ci jumlatul fi'liya loolu mooy lan mooy jumlatul fi'liya fi'l bi day dépendre ci lan ci euh, ci ci tur bi mais bu dee nag frase bi verbe bi moo jiitu loolu moom am man naa ami changement man naa bañ a ami changement par exemple euh, verbe bi jaa xam nga dama ne jaa ar rajulu jaa la ar rajulu kenn la benn góor bu ma defoon pluriel jaa ar rijaalu laay wax tamit jarul ma naan comme que rijaal day changer rajulu nekkatul rajulu pluriel la dama naan jaa u ar rijaalu loolu kenn du ko wax foot grave kenn du ko wax jaa ar rajulu wala nga ne lan mooy suñu masala bi ñu war a tontu jaa atir rijaalu lool bu la neexee nga wax ko waaye loolu nañ xaar ba ci kanam mu gën a lool loolu liñ fi amal solo mooy jaa ar rajulu jaa a dikk na ar rajulu benn góor jaa a ar rijaalu nga gis ne jaa a changé wul mais bu mu amee jaa atil maratu al maratu bu ñu damay jaa ati jaa at nga gis ne boobu mais li nga xam ne moo ëpp moom la mooy li ñuy dellu nga gis ne lan moo tax ñu changé jaati bi imraatu duggee na imra mooy lan mooy fa'il bi kon moom mooy delluwaay bi ci al jumlatul xam nga loolu voilà kon fi'l dalaw ne al fa'ilu delluwaay bi ci phrase verbale mooy lu capital la ci mënoo wax phrase boo xamante ne nii jumla fi'liya phrase verbale verbe phrase boo xam ne verbe la commencé te amul fi'l moom loolu amul ci arab il faut mu am ko ko amul mooy phrase boobu du jumla mufiida du phrase complète léegi nag mu ñëw ci axkaamul faa'ili mu ne axkaamul faa'ili lii mooy ay àtte yoo xam ne sujet muy al faa'il ki jëf-jëf ji dacoo ay àtte yoo xam ne day ànd ak moom yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne yu jara takk la indi na ci cinq cinq ahkaamul xukmun mooy singulier ahkaam xukmun ab àtte ahkaamun mooy ay àtte comme ñu ne al ahkaamu shar'iyya àttey sharia bi voilà ñu ne ahkaamul faa'ili àtte yi nga xamante ni moom la sujet di yor bi ci njëkk yaqa'u ba'da al fi'li al ma'lumi mooy fa'il day ñëw après lan al fi'lu al ma'lum boo xam ne dañu ko xam lan mooy al fi'lu al euh, xam nga ma'lum mu ngi comme gisoo racine bi ah ayin bi ak lam bi ak miim ilmun ak alima loolu day tekki lu ñu xam alima mooy xam ilmun xam-xam nga gis ne ñoom ñépp ñoom ñoo bokk lan racine ayin bi laam bi ak miim bi phrase ah, euh, arabe dafa am lu ñu naan al fi'lul ma'lum ak al fi'lul majhul fi'lul dégg nga ci jahl abu jahlin mooy bàyyi ñu réer ni jahlun mooy loo xam ne kenn xamu ko ignorance le père de l'ignorance euh, ja al fi'lul mooy fi'l boo xam ne kenn xamul ki jëf-jëf ji alors que al fi'lul ma'lum mooy verbe la boo xam ne xam nañ ci jëf-jëf lool rek mooy seen différence bu ma nee ba rajulu duriba dóorees nees ar rajulu waa yi kenn xamul ku ko dóor mu ma ñëwee rekk fekk ñu sàcc sama bagage ma ne suriqat mihfazati toje nañu sama sama sàcc euh mooy ne kan xamul ku ko sàcc suriqat moo tax loolu dañ naan verbe suriqat dañ naan fi'lun majhul kii fi'l majhul la mooy verbe la boo xam ne kenn xamul ki jëf-jëf ji alors que fi'lul ma nu mu tudd maalum bu ma nee daraba yuusufu ar-rajula yuusufu de dóor na waa ji mooy kan moo ko jëf xam nañ ko daraba kon fi'lun la la fi'lu maalum mooy fi'l la boo xam ne verbe la boo xam ne xam nañu ki ko jëf mais fi'lul majhul euh, pour ñu wax ko benn yoon ndax man nga ma ne eh, eh, eh, yow xaaral la ndax lii nga wax nii ne fi'lul majhul à chaque fois mooy xamuñ ki ko jëf yaa problème euh, ndax imaginer xadiis bi lan la wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane buniyal islaamu xam si lislaam de dañ koo tabax ci cinq piliers buniya eh yow buniya même bu dee fi'l majhul la xam nañ ne yàlla moo ko tabax après yow sànq kon yow sa wax ji foo na ma ne la non sama wax foowul mooy ne man dama laa jox benn définition comme que neewuñu woon ci ci ci lancé boobu moo tax ma jox la li nga xam ne mooy définition générale mooy kenn du xam ki ko jëf mais dafa am ci cas yoo xam ne xam nañu ki ko ki ko jëf bu ñu nee buniya buniyal islaamu ala xamsin c'est sûr que Asharion moo ko def muy suñu borom subhaanahu wa taala moom moo def ne diine ji dafa am cinq piliers voilà kon moo tax fi'lul majhul nga gis ne mooy buñ nee buniyal islaamu ala xamsin xam nga tudduñu fa yàlla subhaanahu wa taala tuddu nuy neew banallaahu al islaama ala xamsin waxul loolu buniya mooy ne yow sujet bi da ko dul gis xam nga bu bu ñu nee su suriqat ma mihfadati toje nañu sàcc nañu sama saak nit ki mën naa loolu mooy ne instant boobu xamu ko alors que bee dafa am yoo xam ne ci contexte yi ngay xame kan moo ko jëf comme bu ñu nee euh, nit koo xam ne dee na ñu ne moom de wala koo xam ne dañ ko dañoo fekk mu dee ñu ne moom de xuti la koo xam ne dafa dafa utiliser verbe ñu fekk mu dee xaw ma dañ ko assassiné mu ne qutila ar-rajulu rayes nees waa ji ah boobu kenn xamul ki ko jëf yooyu mooy fin mais nag dafa am yoo xam ne comme ay buniyal islaamu ala xamsin xam nañ ne kii kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala bu saxaabi ne umirna aw nuhiina qul wa umirtu aw nuhiitu qul wa umira fa zahiru rafu ala ma shuhira mooy ne euh, loolu ci côté xam-xamu xadiis nga xam ne bu saxaabi radiyallahu ta'ala anhu waxe umirtu mooy digal nañu ma walla umir naa mooy digal nañ la wala nuhii naa tere nañu kan mooy tere waate seen jamono jot mais dañuy xam ne yonent bi sallallahu la pourtant binaa'un lil majhul dañ ko tabaxe moom ni mu waxe lil majhul la mooy umir naa digal nañ ñu mais xam nañ kan moo ñu digal ah kan moo doon digale jamono yonent bi sallallahu alayhi même bu dee après am na yeneen wax yoo xam ne zahir yeey la concerne mais loolu taxu ñoo jóg pour li ñu amal solo mooy ne umir naa nuhi naa buniya suriqa duriba ukila futiha yooyu yëpp ay binaa un fi'lu ma majhul la xamuñu ki ko jëf en général ñun nag li ñu ci dugaloon ci lool mooy wax ne arab dafa am ñaari façon muy ñaari façon verbe mooy al fi'lul ma'lum wal fi'lul majhul fi'lul majhul xaw dañ cee yàgg jël na suñu temps bi te pourtant sax nekkul woon suñu objectif waaye ñun nañ ñëw ci al fi'lul ma'lum al fi'lul ma'lum tamit wax nañ ko mooy verbe boo xam ne xam nañ ci ko jëf kon première atte yoo xam ne sujet da ko yor yaqa'u ba'dal fi'li al ma'lum yi day mooy sujet bi muy ki jëf-jëf ji fin fa'il bi day ñëw après fi'l bi muy après verbe bi ndax bu jiitoo rek day nekkati lan mubtada dalay nekk te moom bu boobaa attention bu boobaa du moom mooy sujet bi sujet bi damirun mabni damirun kii mustatirun bu nëbbatu la taqdiruhu liñ koy nattale huwa mooy huwa comme bu ma ne woon xoola exemple bi mu joxe qara'a rashidun bu ma nee rashidun qaraa ah, liir na rashidun rashid ndax lan dane la àtte bu njëkk bi yaqaw dal fi'lil ma'lum mooy fi ah, fa'il day ñëw après verbe bi nga xam ne dañ koo xam comme qaraa ah, xam nañ ki ko jël mooy rashidun léegi rashid moo jàng léegi ma kon lii mooy àtte mooy kon fa'il jàppal bu njëkk bi moom day ñëw après fi'l bi après sujet bi mais bu ma ne bu ma bu ma kii woon ne woon damay naay sal ajay jël xara euh, mu jël ko jël rashid rashidun xara bu boobaa rashid mubtada la dootul fa'il loolu sax gisoon nañu ko ci tomb bu njëkk wa fa'il bi mooy huwa bu boobaa dama naan rashidun rashid mubtada'un marfu'un bi dammati xara ma ne fi'lu madin mabniyun bil fathati wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa ma ne wa fa'iluhu te su te sujet damirun damir la mustatirun boo xam ne dafa nëbb taqdiruhu li ñu ko mën a nattale huwa mooy huwa kon Rachid nekkatul fa'il kon nag pour mu nekk fa'il il faut kon mu ñëw après verbe mais pas avant baax na loolu mooy àtte bu njëkk bi ci tegu mu ne huwa marfu'un bayna ni aw fi mahalli raf ay al fa'ilu marfu'un fa'il moom day nekk lan marfu' mooy moom dañ koy rafaa mooy ne moom dañ koy rafaa moom aw wala fi mahalli raf'i mu nekk ci foo xam ne place boo xam ne foofu ci yoon dañ ko waroon a rafaa ndax fa'il bi cette fois-ci moom dafa nekk damir comme damirun boo xam ne damir mabni lañuy doon comme li ñu waxoon sànq exercice bi ñu jóge woon xoola exercice euh, axad naa dañ ne woon axad fi'lu madil mabni naa damirun mabniyun wa huwa fa'il waaye lan fii mahalli rafin dafa nekk ci place boo xamante ne ni dañ ko waroon a rafaa ndax fa'il la loolu la la wax ne la nag fa'il deuxième atem ginnaaw bi nga xamante ne day ñëw mooy sujet après verbe bi mooy il faut mu nekk loo xam ne marfu'un dañ koy rafaa wala bu dee rafaa ko c'est moom dafa nekk mabni waruñu ko rafaa mais foofu fii mahallir raf'i day nekk ci place boo xam ne ci yoon dañ ko waroon a rafaa mu ne exemple qara al awlaadu summa xafizu qara al jàng na liir na al awlaadu gone yi summa gannaaw gi xafizu ñu mokkal mooy mokkal liñ doon liir léegi fii ana fa'il bi ak ana marfon bi qaraa fa lan mooy won ne dañ koo marfon nga qaraa mooy fi'l bi lool waxuñu ko al awlaadu mooy fa'il bi nga gis ne marfon al awla du maska lonk du marfon bi dammati loolu mooy deuxième àtte bi troisième àtte bi mu ne qad yakunu isman zahiran aw damiran qad léeg-léeg yakunu wala lu bari dina nekk moom al al al ki al al uh, isman fa'il bi dina nekk tur boo xam ne zahiran lu feeñ lool moo ëpp arab lu bari seen tur de fa'il yi dañ koy gis mais aw damiran waaye tamit léeg-léeg day nekk lan day nekk damir mooy damir boo xam ne euh, soit damir booy gis la comme waaw bu dee euh, pluriel la wala alif buy xëcc bu dee euh, kii la musanna la yooyu yépp wala comme naa biñ gisoon sarraf naa axad naa naa boobu lan la woon fa'il la woon te la fa'il la mais damir la damirun mabniyun wa huwa fa'il lañ doon wax mu ne kon ñetteel àtte bi mooy qad yakunu isman zahiran tur bi lu bari day nekk al fa'il bi day nekk tur boo xamante ne nii dafa feeñ exemple qara'a rashidun qara'a jàng na rashidun rashid xam nga dafa feeñ rashid dañ koo gis nii dañ koo bind c'est palpable xala xaraat liir na kan moo liir rashidun rashid daxala muhammadun xaraja yuusufu yooyu dafa leer mooy dama gis xaraji génn na yuusufu yuusuf moo génn xaraat jàng na rashidun rashid dafa leer mu ne aw damiran mën naa nekk tamit damir attention exemple mu ne al waladu xaraa lii mooy exemple bi ma joxe woon ne bu ñu ñu jaawale woon ne rashidun qaraa léegi nañ jëlaat alwaladu qaraa mu ne exemple alwaladu qaraa lu tax nga ne ko eh, eh, eh, ana damir fii fii am lii lii dafa leer alwaladu gone gi qaraa moom moo jàng kon moom mooy ki jàng mooy sujet bi où est le problème ñu ne la attends fàttalekul liñ la wax sànq que pour mu nekk sujet il faut mu ñëw après lan verbe bi alors que fii moom dafa jiitu verbe bi kon nekkatul sujet loolu dugal ko ci sa benn xaronte bopp nga tëj ko foofu ilal abadil abidin ba du jusqu'à la fin des fin bu ko fàtte loolu mooy ne moom fii nii dañ koo bind avant verbe bi te bu ñëwee avant verbe bi nekkatul sujet sujet bi kon lan la huwa la damaa alwaladu mubtada qaraa fi'lu maadin mabniyun wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa loolu la noonu lañ koy wax mooy ne kon alwaladu ma mubtada la nekkatul fa'il léegi nag lim la waxoon kon dina nekk fa'il dina nekk tur bu leer comme qara rashidun rashidun dafa leer aw damiran wala damir fii kon alwaladu qara ana damir bi nga ne huwa la mais dafa nëbbatu huwa qara alwaladu du du ver du du bi mukk du moom mubtada la mais sujet bi ki yëf-jëf ji mooy huwa moom kon kook damir la bu nëbbatu nag nekku fi beneen bi boobu dafa nëbbatu mais am na damir yoo xam ne day feeñ exemple al awlaadu qara'u al awlaadu gone yi de qara'u jàng nañu nga ne ma mais ana damir bi ma ne la mooy waaw bi xëcc ubbi qara'u waaw boobu xëcc ubbi mooy damir bi dafa leer te loolu gisoon nañ ko ba ñuy gis ay fi'lu maadi quatrième àtte ci wu faa'il mu ne yudakkaru alfi'lu ida kaana alfaa'ilu mudakkaran wa yuannasu alfi'lu ida kaana alfaa'ilu muannasa yudakkaru alfi'lu dañuy góoral verbe bi ida kaana alfaa'ilu mudakkaran bu dee ne sujet bi dafa nekk lan góor verbe bi mooy accord accord yi ñu doon jàng ci tubaab ba nga nekkee ay CP xaw ma sax CP lañ koy jàngit wala C1 yi C2 yooyu accord yi moom moo nekk nii ni yuzakkarul fi'lu dañuy def verbe bi mu nekk góor ida kaanal fa'ilu muzakkaran bu dee sujet bi dafa nekk góor mislu yaktubu rashidun yaktubu day bind wala mu ngi bind rashidun rashid li tax ma ne ya xam nga lii mooy min alaamaati waxo joxoon naa la qad a'taytuka fii ma mada alaamaati fi'lil mudaari'i wa qad laxastuhu bi kalimatin wolofiyatin sahlatin sahlatil xifz boo xam ne neex naa mokkal euh, wala nga ne sahlin lil lil xifdi boo xam ne bu neex a mokkal la euh, waaye comme que kalima la dangay def accord mooy luñ ñu doon wax sahlatin lil xifdi kalimatin sahlatin lil xifdi boo xam ne lu neex a mokkal la mooy lan mooy joxoon naa la ci li weesu màndarga yoo xam ne ci ngay xame ne bii verbe bu fin lu mudaari' la mooy présent continu la mooy li français di woowe léeg-léeg verbe inaccompli yi ñu defagul mais waxoon naa la lool des na ndax boo gisee nit di def nga koy décrire jamono ji mu koy defee loolu fi'l mudari' la kon présent continue moo gën a dox ak futur waxoon naa la dama ko tënkoon ci ay baat yu kii yoo xam ne ci bu wolof bu neex a mokkal muy nu ataaya nu ataaya nuun nu nuun bi ak ta ak ya mu ak ta ya boo gisee yooyu benn ci yooyu jiitu benn verbe mooy ne loolu day wane ne verbe fi'l mudari' léegi nag bu dee jigéen tala comme hiya taktubu bu dee góor huwa yaktubu laay wax léegi nag comme que rashidun yuzakkaru dañuy góoral al fi'lu verbe bi idha kana al bu dee sujet bi dafa nekk muzakkaran góor exemple yaktubu rashidun rashid góor la kon moo tax ma ne yaktubu bu doon faatimatu la dama naan yaktu taktubu faatimatu pourtant moom la joxe sax exemple ci bi ci tegu gisuma ko woon mais moom dafa dafa tombe moom la joxe mooy wayu annasu génnal ci boobu wayu annasu te dañuy jigéenal al fi'lu verbe bi ida kaana bu nekkee al fa'ilu aji jëf ji muy sujet bi mu annasan mooy accord yi bu bu bi nekkee lii nag fi'lu mudari' la mooy bu sujet bi nekkee lan ak fi'lu ak fi'lu bi tamit ndax qara'at bu doon qara'a bële qara'a rashidun bu doon jigéen dama am qara'at qara'at fatimatu waaw yu annasu dañuy góo jigéenal al fi'lu verbe idha kaana bu nekkee al fa'ilu euh, aji jëf ji mu annasan mu dee jigéen exemple lu mislu taktubu fatimatu tak du tax ma ne ta te waxuma ya ndax fatimatu jigéen la talaay wax taktubu fatimatu fatima mu ngi bind kenn nag du wax fatimatun de faatimatun déedéet zaynabun déedéet zaynabu faatimatu xadiijatu loolu kon mooy quatrième atte cinquième atte mu ne yabqal fi'lu mufradan ida kaana al fa'ilu mufradan yabqaa day des al fi'lu verbe bi mufradan di nekk benn di nekk benn mooy singulier ida kaana al fa'ilu bu dee sujet bi dafa nekk mufradan singulier yi ba léegi ci accord yi la bu verbe bi bu sujet bi nekkee singulier benn verbe bi day nekk benn singulier waaye bu dee sujet bi dafa nekk musanna deux bu boobaa lan mu ne yabqa al fi'lu mufradan ida kaana al fa'ilu mufradan aw musannan aw jam'an comme que verbe bi mooy jiitu verbe bi nag dooma ne lii lu am solo la cinquième bii nii yépp am solo mooy ne yabqal fi'lu mufrada verbe bi comme que mooy jiitu pour ñu ne sujet am na mooy jiitu sujet bi qara'a rashidun qara'a moo jiitu liir rashid dóora ñëw man a nekk fa'ilam bu doon jiituwu ko waxoon nañ la mubtada lay doon mooy rashid mu ne nag yabqa al fi'lu mufradan idha kaana al fa'ilu mufradan aw muthannan aw jam'an verb bi lim la bëgg wax mooy verbe bi yabqa day des al fi'lu verbe bi mooy jëf ji mufradan nekk benn idha kaana al fa'ilu bu dee sujet bi dafa nekk mufradan benn bu sujet bi nekkee mu singulier verbe bi day nekk singulier aw muthannan walla sujet bi bu nekkee sax duyal verbe bi day reste di nekk la singulier laa wax non du waaw day rester nekk singulier aw jamaan walla bu dee tamit sujet bi dafa nekk pluriel verbe bi du ko ci topp ndax moo nekk ci kanamam verbe bu nekkee ci kanam du topp ci ay pluriel ak singulier moom singulier rek lay doon boo nekkee naa wala duel yoonam newu ci moom day nekk li mu nekk du changer verbe sujet bi day ver day changer benn ñaar ñett ñeent jëm kaw mais su verbe bi moom du changer li mu nekkoon lay nekk mu ne la exemple exemple boo xam ne verbe bi day nekk singulier bu dee sujet bi dafa nekk singulier exemple mu ne kataba rachidun kataba bind na rachidun rachid waaye verbe bi day nekk singulier bu dee sujet bi tamit dafa nekk même bu dee sujet bi dafa nekk duel moom day rester nekk singulier exemple mu ne kataba tilmizaani gis nga kataba rashidun kataba ak tilmizaani rashidun benn nit bi rek la ak tilmizaani ñaari élèves yi ñu ngi bind te pourtant ñaari élèves nga wax ne kataba changé wul kataba bi nga amoon ci rashid moom nga amaat ci ak tilmizaani aw jamaan mu ne même bu dee Euh, euh, sujet bi dafa nekk pluriel verbe bi moom faalewul sujet bi day nekk singulier ndax moom moo jiitu bu jiitoo moom singulier lay nekk ilal abad du changer mu ne la exemple aw jamaan fi nga xam ne sujet bi day nekk pluriel mais du tee euh, verbe bi reste nekk singulier mu ne exemple katabal muslimuna kataba bind na al muslimuna jullit ñi way wommatuñu góor ñi gis nga al na ñu bari lañ xoola bu njëkk bi bi nga xam ne singulier le sujet bi nekkoon kataba rashidun nga am bi nga xam ne duel le sujet bi nekkoon kataba tilmidaani bi nga xam ne pluriel la ne katabal na lu fi changé ci verbe bi kataba kataba kataba nga ñetti kataba nga déndi bépp benn mooy moom loolu la du changé loolu mooy cinquième atte léegi nag mu ñëw ci ay remarque yu am solo yoo xam ne ci la ñuy duggee ci suñu masala bi ñu tëjewoon bee passé waxoon ko sànq mu loolu nag du léegi nii mais mooy bi tegu ci remarque bi remarque bu njëkk en rouge la ko def benn genre carré al fa'ilu marfu'un bil alifi idha kana muthanna wa marfu'un bil waawi idha kaana jam'an mudhakkaran saaliman aw jam'an mudhakkaran saaliman alfaacilu marfuucun bil alifi in kaana musannan wa marfuucun bil waawi in kaana jamcan mudakkaran saaliman lii waxoon nañ ko euh, bu ma juumul waa bii passé waxoon nañu ko bi ñuy def i'raabul mufradi wal musanna wal jam waxoon naa ko man maa ko waxoon mais euh, voilà mooy bi ñuy gis waxoon nañ ko foofu mais nañ ñëw mu ne alfa'ilu sujet bi marfu'un day nekk loo xam ne dañ koy rafaa bil alif yi ci alif bu dee lan in kaana bu dee dafa nekk musanna duel bu dee duel almuallimaani bu boobaa dama almuallimaani mubtada'un non non non nañ bàyyi ndax loolu waxuñu mubtada fa'il la ñuy wax jaa almuallimaani jaa dikk na almuallimaani ñaari jàngalekat yu góor yi dama naan jaa fi'lu maadin mabniyun bil fathati almuallimaani fa'ilun mooy sujet moo def jëf ji marfu'un bil alifi daf koo rafaa mais rafaa wuñ ko damma maska lonku déedéet mais marfu'un bil alifi li annahu musanna ndax moom du yàlla moo tax mu ne la al fa'ilu sujet marfu'un bil alifi dañ koy rafaawe alif comme muallimaani ustaazataani ainsi de suite ustaazataani yooyu yépp rajulaani marfu bu dee ay sujet lañ marfu marfu'atun yooyu yépp bi bil alifi ndax li annahu musanna moo tax mu ne kon al fa'ilu fa'il marfuum dañ koy rafaa bil alifi ci alif in kaana bu dee dafa nekk musanna duel ñaar wa marfu'un dañ koy rafaawe bil waawi ci waaw in kaana jam'an mudhakkaran saaliman bu dee jam'u mudhakkar saalim bu dee jam'u mudhakkar saalim mooy bu ma al muslimuuna al mu'minuuna al qaanituuna yooyu par exemple loolu jamu muzakkar saalim la al comme ñooñu nga xam ne waaw ak nuun laa ci yokk bu dee sujet bu boobaa danga naan marfu'un bil waawi bu ma nee jaa al mu'minuuna dama naan jaa fi'lu maadin mabniyun bil fathati al mu'minuuna faa'ilun marfu'un bil waawi li annahu jam'un mudhakkarun saalimun mooy marfo nag boo rafa bil waawi mooy waaw bii xëcc mu'minun la woon mu'minuuna bi xëcc nuun boobu waaw yooyu waaw boobu moom mooy marfuun bil waawi ngay wax ndax jam'u mudhakkar saalim loolu mooy première remarque bi ci tegu nag mooy ñun li ñu mooy suñu laaju Seydina Omar bi Euh, mooy yajuuzu tadkiiru wa ta'niisu fil fi'li in kaana al faa'ilu léegi buñ ci agsee dinaa la wax laqad ka qad kaana lakum laqad kaana lakum lool suuratu ahzaab la woon laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kaana yarjullaha wal yawmal aaxira wa dakara allaha kasiira wa lammaa ra'al mu'minuuna al ahzaaba qaalu haaza maa wa'adana allahu wa rasuuluhu wa sadaqa allahu wa rasuuluhu wa maa zaadahum illaa iimaanan wa tasliimaa loolu suuratul ahzaab la woon mooy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun uswatun hasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxir liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxir wa dhakara llaha kathiira laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun tax mu ne kaana uswatun te waxul kaanat uswatun te alxuraan mooy repère mooy mooy delluwaay ci arabe langue arabe ñu ne la kaay règle boobu la ñuy gis nii yajuuzu dina war dina mën a nekk at tadkiiru wa ta'niisu fil fi'li in kaana al dina mën a nekk dina jàppandi ak tazkiiru nga def góor mooy nga def si mas nga def masculin góoral wa ta'niisu ak jigéenal fil fi'li ci ci verbe bi in kaana ci kaay yi la kaay yi di ñëw bu neexee nga ne jaa a ak jaa at te sujet bi du changer bu neexee sujet bi par exemple ma am ar rajulu ma ne jaa ak jaa at léegi nag e jaa a ar jaa a ar ak jaa at ar loolu par exemple damaa joxe exemple noonu est-ce que bi ma wax baax na léegi dañu koy dugal ci règle yi bu dee baax na ñu dug jëlaat bu dee baaxul ñu génne ko mu ne kon yajuuzu dina jàppandi dina mën a nekk at tadkiiru def góor watta niisu ak jigéenal fil fi'li ci verbe bi in kaana bu nekkee al fa'ilu sujet bi ci ñetti cas déglul bu njëkk bi mu'annathan majaziyan entre parenthèses ghayra haqiqiyin loolu la majaz majaz loolu insha allah ci loolu ci balaaxa la al al al al haqiqatu wal majaz xëy na bu suñu boroom subhaanahu wa Euh, yombalee bu ñu paree lii nii dañuy def al balaaxa mooy bu ñu paree ci an-Nahul Maysûr dañuy def ay cours yoo xam ne incha allah ñu ngi koy ñaan suñu borom mu jàppandal ko ñu def ay cours ci balaaxa bu ko defee ndax xam-xam yi xam-xam diine lépp war a tas amul loo xam ne dañ naan il faut nga dem fac pour xam ko wala il faut nga dem majalis rek ngir xam ko mooy instant bi par exemple nit ñi talatuñ di nekk ay majalis subaab ngoon mooy dem ci paawu koñ bi di yor ab téere di jàng quelque ki ñëwaat loolu ñépp mënuñu ko imaginer ku nekk Europe ku nekk fële même ku nekk Dakar waaye ku nekk Thiès nga wax waaye bàyyil ma lool ku nekk njaarim sax léeg-léeg du man chaque jour muy def loolu di dem saa su ne te daa war a xam temps bu waru la ne man par jeudi rek laa am cours kon après man bu ma jëlee lu ndaw loolu may jël daal te ñu bari lañuy doon lu ndaw loolu ma sëriñ bi jox man ci laa yem semaine bi yëpp non lool ku boo jàngee noonu di nga yàgg ci daara ji doo xam dara mooy ne mbir mi moo tax dafa war a tas nga koy yor di ko mën a yóbbu fu la neex foo dem ci monde bi fii ba foo la neex boo demee man ko faa fekk man koo teewu di ko déglu di ko jàpp takk ko mu nekk xam-xam moo ci diine lépp même ak àddina yépp ah. xam-xam ni newatul ci fac bi les universités de ci yog yooyu day am mooy ne xam-xam waruñu ko canaliser ci benn bërëb naan temple du savoir temple du savoir ce mot il faut mu deñ dañoo war a wax lenn ce monde là monde bi ci boppam mooy temple du savoir voilà nga nekk terre air lépp foofu temple la ah. voilà mooy li gars yi di wax ay temple du savoir cest à l'université yooyu c'est démodé képp nag koo xam ne yow yaa ngi tëju ci idée yooyu mooy nanga xam ne yow sincèrement tu n'es sa jamono comprendre goo ci dara même bu dee nee nañ yaa gën nànd ñépp yaay le vrai gentleman xamoo dara yow mooy ne xam-xam bi léegi amul ay fee nekk de na tas mais ñi koy tasit nañ am compétence bi loolu moo ci moo ci euh, chart bi boo xamee li ngay wax maîtriser ko tas ko mu teex ñit ñépp jot ci te bu ko def ngir amul tur lool def ko li wajhillahi ta'ala buur yàllaa tax ñuy def voilà loolu la mu jeex fii dara ñun xamuñu tous gaa yi fii boo déggee gaa yi fii ñi ngay déglu ñoo la ñoo la gën a xam li ngay wax il faut faire attention yooyu am solo la mooy ne bu la yàlla jàpp ne lay nga am sa tuuti temps di ko defit bul jàpp ne yaa moom nit ñi de wala yaa leen gën a xam de boo leen tanee foofu mais ñoom tane nañ dafa bari bu dee bu ñu d'accord sax ne yaa leen fa tane mooy yow ci loolu rek la ñoom liñ la tanee bare na te lépp xam-xam la moo tax incha allah mu ñu wax loolu bu dee balaaka bi incha allah bu ñu paree ci lii ndax dama doon xalaat di ko boolewaale bu ma defee bii suba beneen yoon ci semaine bi ma xool beneen kii jataay bu ñuy mais loolu gis naa ne daal xëy na amaana du lu gën li gën daal mooy bàyyi ba pare bi insha allah ñu door a sàkk ay jataay insha allah bi awnillaahi wa ci albalaaxa nga xam ne dalay lay dimbali sincèrement ci wàllu surtout texte yi ak xam usul dala ciy dimbali alxuraan boo ko boo ko xamee moom na nga doon dégg alxuraan ak bi nga koy dégg boo ko xamee day day changer moom beneen moom ba ngay nekk boo déglu alxuraan ak waxu yonent bi sax portée bi ngay waaw kay portée bi portée portée wax ñi ngay te xam nga ne wax joo xam ne ci suñu boroom waxu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala waxu bi nga portée bi en tout cas nga xam nga nga am loo ci am loolu bokkul ak boo ko ñàkkee voilà kulli xaalin loolu mënuñoo yem kon moo tax li ñu fa indi woon almajaas bi dafa def entre parenthèse dane kon dina mën a jàppandi dina mën a nekk ak tazkiiru ñu def góoral awit tani wat ta'nis wala ñu jigéen al fil fi'l ci verbe bi in kaana bu dee nekk dafa nekk al fa'il sujet bi ci trois cas yi muy wax bi ci njëkk mu annasan majaaziyan mu nekk mu annat jigéen tur bi mu nekk tur boo xam ne muannas majaziyal mooy muannas la boo xam ne réellement ghayr haqiqi moo tax mu def entre mooy réellement boo xoolee nii ci biti en réalité nii nii boo xoolee ni ñu ko bindee tur bi ni ñu ko composé tur bi du du du féminin mais nag dafa nekk féminin au sens pas au sens propre au sens propre nekk ko mais da koo nekk au sens figuré. xam nga bu ma nee exemple waa joxe na exemple naa joxe exemple li mu joxe mu ne exemple misl talaati shamsu ana tur bi tu tu lan moo fiy tur fii lan moo fiy no ash-shamsu ndax talaat mooy fenkan ash-shamsu mooy tur mais ash-shamsu xoola màndargay gën a rëy yi nga xamante ne nii moom mandarga bi gina leer bi nga xam ne mooy bi mandarga mi ngi xàmmee bi ndax tur bii jigéen la wala góor mooy mu jeexe taawu tanis taaw boo xam ne taaboo boobu nga xam ne day tëju en général comme bu ma amee Fatimatu Fatimatu xam nga taaw bu mu jeexe damay wan ne tur moom turu jigéen la ndax taaw yi taawu jigéen la Aïshatu Aïshatu tu bii damay wan ne jigéen la mais Shamsu ak Harbun ndax xarbun tamit ci la bokk mooy ñoom ay mu annas ay jigéen lañ turu jigéen lañ mais mu majazi du en réalité mais au sens figuré lañ nekk maja majaz lañu nekk kii ay ay ay ay ay féminin ndax shamsu xam nga waxuñ shamsatu waxuñ shamsatun gisoo fi taa bii wane ne jigéen la moo tax nag yu mel nii nga xam ne mu annas majaaz majaaz yi lañ mooy mu annas lañ ay turu jigéen lañ mais dañoo nekk turu jigéen pas au sens propre mais au sens figuré bu boobaa nag bu boobaa tur yu mel noonu bu la neexee nga def verbe bi koy jiitu talaat bu la neexee nga ne at bu la neexee nga ne talaat kon fii looy moo tax mu ne exemple talaati shamsu bu la neexee nga ne talaati shamsu bu la neexee nga ne talaa shamsu du fóot nga ne talan Shams am ku xamoon ne Shams jigéen la mu ne la mais yow xamoo dara Shams di jigéen talaat la ñuy wax ana la déedéet ak Shams mooy le soleil ci ci jigéen la moo jigéen la mais dafa nekk jigéen majazi ci majaz mais nekk ko au sens propre en réalité moom du ko de mais nag boo génnee ci loolu da leen dañ au sens figuré dañ naan moom jigéen la léegi ndax dafa am euh, majaas dafa am benn mot bu may chercher ci français moo tax may xaw a taxaw mu ngi ñëw sama bopp bi mais manum xaw manuma koo wax exactement xaw ma mu ngi may rëcc pas du réellement li ñu naan sens figuré mais dafa am na mot bu kii bu bu bu approprié buy tekki mariage ci français mais dafa nekk sama dafa moom laa jéem a xalaat mais euh, walilah alhamdu xëy na yàlla def ne dina ñëw mais jàppal loolu mooy kon tur bépp tur boo xam ne tur jigéen la mais li mu nekk jigéen gisuñ ci màndarga buy wane ne tur bii jigéen la mais da ko nekk au sens figuré mooy du en réalité moo nekk tur jigéen comme xarbun naarun ak bii shamsun bi yooyu bu la neexee bu dee verbe bi ko jiitu bu la neexee nga def ko góor bu la neexee nga def ko jigéen comme talaati shamsu bu la neexee nga ne talaa shamsu boobu mooy premier cas bi nga xam ne bu la neexee sujet bi mu nekk verbe bi nekk at bu la neexee nga bañ ko talaat walla talaa shamsu wa talaa shamsu ñaari baax na mu ne deuxième cas kon yajuuzu ba léegi dina war kon at tazkiru jigéen góoral wa ta'niisu ak jigéenal fil fi'li ci verbe bi inkaana bu ndeem dafa nekk al fa'ilu sujet bi deuxième bi mu annasan jigéen tur boo xam ne turu jigéen xaq yan boo xam ne turu jigéen dëggantaan la mais mafsulan an fi'li yi nga xam ne nag mais dañ koo tàqale ak verbam mooy ne sujet bi cette fois-ci sujet bi turu jigéen réellement la comme Zeynabu Zeynabu turu jigéen réellement la mais moom day mooy entre moom entre sujet bi entre kii boobu verbe bi ak sujet bi daa am mu nekk seen diggante exemple mu ne saafartul yawma saafarat jéggalu saafarat al yawma maryamu loolu mooy bu dee dama taxaw saafarat alyow yawm mais sinon saafaratil yawma maryamu saafarat tukki na al ma tey kan moo tukki maryamu maryam da gis ne entre saafarat muy verbe bi ak maryam mi jëf-jëf ji alyow yawma moo nekk seen diggante daa tax moo nekk seen diggante mu ne nag ci kaab yi bu la neexee nga ne saafarat bu la neexee kon nga ne saafara alyow ma maryamu te xam nga Mariam jigéen nga ne yàq eh jigéen la ñu ne mais xam nañ na Mariam jigéen la mais diggante verbe bi ak sujet bi daa am lu nekk seen diggante moo tax bu la neexee nga ne saafarat al yawma Maryamu bu la neexee nga ne saafara al yawma Maryamu Mariam de tukki na tey wala tukki na tey Mariam tukki na tey Mariam moo taamu boo ko tekkee kon loolu mooy deuxième cas bi nga xam ne boo la neexee nga def saafarat walla saafara te pourtant tourbis bii moom xam nga bële dañ la woon moom sans figurer la nekk jigéen comme shamsu xar bu naaru mais bii nag réellement dafa nekk moom jigéen sauf que fii comme Zaynabu ak ñooñu mais nag entre tur bi ak entre verbe bi ak tur bi daa am lu nekk seen diggante bu boobaa t'as le choix bu la neexee nga ne saafarat alyawma maryamu bu la neexee nga ne saafara alyawma maryamu te dara du la ci fekk troisième cas boo xam ne bu la nee nga xam ne dina man nekk nga góoral verbe bi wala nga jigéenal ko bu dee fa sujet bi dafa nekk mu ne isma sin aw isma jam'in aw jam'at taksiri mu ne ba léegi dina jàppandi di nga mën a def góor wala nga jigéenal yow yaay xool au choix verbe bi bu dee sujet bi dafa nekk ismu jins ismu jinsin mooy tur boo xam ne non commun la lañ ñooy waaw am na benn tur bu ñu jins mooy waa genre turu genre loo xam ne genre la <coughs> ci arab <coughs> comme bu ma nee ibilun ibilun mooy giléem mooy ibil mooy la famille des gileem fami des gileem ñoom ay chameau dromadaire ak ñooñu ñooñu ci arab ibil rek ngay wax boo ne ibil bu góor bii ngi ci bu jigéen bee façon yeneen yi yépp ñu ngi ci biir ismu jins la mais tamit bu ma nee baqarun baqarun muy nag ne façon yépp nag nag yi ci kër yi wahshi yi nagu nagu euh, baqar wahshi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir mooy nangu àll yi buffle yi yëpp bu ma nee baqara rek ñu ngi ci biir kon nga gis ne tur moom turu genre la ndekete baqaru turu genre la mooy façon bu nekk bu àll bee ngi ci bu kii bee ngi ci loolu lañ naan turu genre baax na bu dee nag tur bu mel noonu la bu la neexee verbe bi nga def ko lan nga def ko hein bu la neexee bu boobaa nga def verbe bi bu la neex nga def ko góor bu la neexee nga def ko jigéen baax na aw isma boobu mooy li jëm ci tur boo xam ne genre la comme baqar moom exemple bi mu joxe dafa daxalal baqaru daxala dugg na al baqaru nag wi mais nag wi fii lu moo nag mën na nekk nagu àll bi mën na nekk nag nag bi nga xamante ne nagu domestique la nga xam ne moom ratt soow rek lañ koy doyee mën na nekk nag bi nga xam ne moom c'est pour bay rek la nga gis ne kon moom comme bu ma ne woon daxalal ibilu euh, kii bi gëléem gi dugg na bu boobaa man na façon jamal yeeg yooyu yépp ci biir lañ bokk ñoom loolu ismu jinsin la bu la neexee nga ne daxala mais bu la neex daxalal baqaru bu la neexee tamit nga ne daxala til baqaru daxalati bu la neexee nga ne daxala bu la neexee nga ne daxalati mu ne bi ci teg aw ismu jam'in walla mu nekk tur boo xam ne turu pluriel la ndax dafa am tur yoo xam ne ci pour pourtant tur bi boo gisee da naan li singulier la mais ñu bari lay représenter comme qawmun euh, waxuñu nag qawmun même c'est la même chose qawmun bu ma xaw mu Fatick waa Fatick par exemple euh, muy mel ni comme hadith bi. Euh, abu Sa'labatal Xushani radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa an abi Sa'laba ci mooy ci kii bi mu ngi ci Bulughul Maram bi wa an abi Sa'labatal Xushani radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qultu li qultu yaa rasuulallah inna bi ardi qawmin ahli kitaabin afa na'kulu min aaniya afa na'kulu fi aaniyatihim qaala laa taakulu fiiha illaa allaa tajidu gayraha faghsiluha wa kulu fiiha muttafaqun alay mooy inna bi ardi qawmin dañoo nekk ci suufi ay ñoñ ñoo xam ne xam nga qawmu da nga naan mais qawmu tur bi waxuñ aqwaam defuñu ko pluriel mais qawmu tur boobu rek c'est pluriel moom moo tax mu ne aw ismu jamañ tur boo xam ne day jël comme jamaa comme qawm bu ko suufi yi waxee nag jubluwuñu ci ñu ne comme les français déedéet qawm bu ñu waxee lool ulaa'ika al qawmu laa yashqaa jaliisuhum iz yaksibuuna al na saadaati li Sëriñ Tuubaa radiyallahu ta'ala wax ci xoqal bu gaaw qawmu boobu jubluwu ci eh, n'importe quel qawm lool mooy nitu yàlla yu sell yi mooy suufi yu mag yi tax ñuy wax ulaa'ika ñooñ de al qawmu mooy ñooy gaaña laa bi ndere mukk muy muy muy torox jalisahumu ñi nga xam ne day toogaal ak ñoom is li ndax yaksibuna al muridina saadaati fu ñu nekk ñoom dañuy wommatal di di euh, taalibe yi yi nga xam ne moo leen di jëme ci texe bunti texe yeeg jëfu texe yi rek lañ leen di defal lañ leen di wommatal di leen ci yóbbu di leen ci gide xaw mu boobu bokkul ak wa qaala Muusaa li qawmihi Muusaa yonente yàlla Muusaa alayhi salaatu wassalaam wax waa ñoñam waa banu Israaïl mais qawmu boobu nag buñ ko waxee comme xaw qawmu bu Muusaa alayhi salaatu wassalaam id saali xaw li qawmihi boobu euh, qawmu boobu mooy mooy ñoñ rek peuple peuple ak ñu mel noonu muñ ne peuple Sénégal qawmu Sénégal wala yooyu loolu pluriel la mu ne la bu mel noonu ismu jam'in boobu bu dee boobu it bu la neexee nga def verbe bi nga def ko si singulier mooy euh, masculin bu la neexee nga def ko féminin bu moo tax alxaw qawm mu ne exemple wa daxala al qawmu bu la neexee nga wax loolu bu la neexee daxala dugg na al qawmu gaa bu la neexee tamit nga ne daxala til qawmu gaa tamit dugg nañ mu ne aw beneen bi faa'il bi nekk jamaa taksiir mu nekk jamoo taksiir bu dee jamoo taksiir tamit bu la neexee jamo taksiir bu la neexee faa verbe bi ko jiitu nga def ko bu la neexee nga def ko lan singulier euh, féminin bu la nga def ko féminin yow yaay xool masculin wala féminin góoral ko wala jigéenal ko lu la neex nga def mu ne exemple al ulama xam nga ulama alimun mooy benn benn boroom xam-xam ulama innama yaxsha llaha min ibadihi al ulama u al ulama boobu benn bi mooy aalim mooy kenn ulama mooy pluriel bi bu la neexee nga ne daxalal ulama u boroom xam-xam yi dugg nañ bu la neexee tam nga ne daxalatil ulama u loolu nag mooy fi mu yem léegi nga ne ma ne la waaw kay léegi nañ dellu ci rijaal bi ma waxoon rijaal dama ne woon jaa rijaalu ak jaa atir rijaalu loolu foo koy dugal mooy jamu taksir rajulun mooy benn rijaal mooy jamu taksiram kon bu ma neexee ma ne jaa ar rijaalu góor ñi de ñëw nañu bu ma neexee ma ne wax ko léegi nag fii nag ñu ñëw kon yaa Cheikh Seydi Omar kon ñu ñëw ci sa bi mooy ne laqad kaana ci suuratu ahzab lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun pourquoi laqad kaana lakum léegi nag kaana mooy verbe bi uswatun non manaan mooy mooy fi'lu madin naaqis fi'lu madin mooy fa kaana wa axawaatuha ndax kaana fi'l bi da koy lan da koy damm yi day rafaa damm day rafaa fi'l bi di nasab xabar bi ism bi di rafaa xabar bi léegi kaana fi'lu maadin naaqis uswatun pourquoi ma woon kaana waxuma kaanat léegi kon foo koy dugal dama naan la am na gisoon nañ ñu ne la yajuuzu tadkiiru wa ta'niisu fil fi'li in kaana al faa'ilu mu'annasan haqiiqiyan mafsuulan an fi'lihi xam nga dala ne woon dina mën a nekk euh, nga defal góor walla nga jigéenal verbe bu dee fa'ilam dafa nekk mu muannas boo xam ne bu wóor la sax bu jigéen la bu wóor mais dañ koo tàqale ak verbe am bii mën la kaana kaana fi'lu maadin lan la naaqis fi'lu maadin naaqis kaana wa axawaatuha gisoon nañ ko uswatun lan la nga ne ma uswatun ismu kaana turu kaana la xasanatun xasanatun moom naata la jarul ñuy continuer mais fii lan moo tax mu mel nii ndax lan kaana ak uswatun dangay gis ne lanuñ taqaloowuñ dafa am lan lu nekk seen diggante ndax uswatun entre kaana ak uswatun lan moo fi nekk kaana lakum fi rasulillahi lakkum fi rasulillahi mu ngi seen diggante dans ce cas bi même bu dee sax même xam nga boobu moom indiwu ko mooy même bu dee euh, nu mu tudd mubtada la xam nga bu ñu dindi woon uswatun xasanatun moo doon mubtada ak xabar uswatun bu ma nee non al uswatul bu ma nee uswatun xasanatun uswa lan la uswa mooy mubtada bi ma dugal kaana kaana uswatun xasanatun léegi nga ne ma mais dama naan la kaana ndax fii kaana lan moo tax ne waxuma kaanat uswatun ndax kaanat bi ak uswatun bi muy entre kaana nga xam ne gisoon na ci premier tome bi euh, kaana wa axawaatu waaw dinañ ko gisaat kaana entre kaana ak uswatun daa am lu nekk seen diggante bu demee noonu nag bu demee noonu bu la neexee nga wax kaanat uswatun même bu dee uswatun jigéen la bu la neexee nga ne kaana loolu moo tax alxuraan ne la lan laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llah liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxira wa dakara llaha kathiira loolu mooy suuratu ahzaab léegi nañ ñëw mooy même affaire bi rek mooy même affaire bi suuratu la al mumtaxana suuratul mumtaxana daa am lu fa nekk suuratul mumtaxana dafa am. Euh, fu mu ne qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maah qad kaanat dëgg-dëgg nekkoon na lakum ñeen leen xad kaanat nekk dëgg nekkoon na lakum ñeen leen uswatun model xasanatun bu baax a baax fi ibrahima ci yonent yàlla ibrahima ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam walladina ak ñi nga xam ne maahu ñu àndoon ak ñoom radiyallahu taala anhum léegi xad kaanat lakum boobu feeñ na mooy foofu la question liñ naan ne se pose pas ndax kaanat lakum uswatun mais c'est la même chose ndax entre kaanat bi ak uswatun lakum daa nekk seen diggante bu boobaa dangay am deux possibilités soit nga wax kaanat lakum uswatun walla kaana lakum uswatun soof ko bu dee alxuraan yow mënoo ñëw fii par exemple ne comme ko am na possibilité kon léegi bu may tareeti dootuma wax xad kaanat lakum uswatun léegi damay jël kaana boo ko defee te tay ko dangay nekk bu yéeféer ndax loolu waxoon naa la ko ci biir cours yi ne la alxuraan moom nii moo ñëwee textuellement noonu nga koy waxe moom moom amul ay naan man yàlla lii la wax mais man di jaay xel bu neex wala di kii man nii laa koy wax boo ko tayee yéefér ngay doon xam àtte yi ba pare def lool yéef mooy ne ni mu ñëwee nga koy waxe lii dañ laa bëgg a wax par exemple lii bu doon ci langue bi la da génn alxuraan nii ma doon wax qad kaanat lakum fii fii fii fii fii fii Omar Omar mii nii de may wax ak ay mbooloo ne leen yéen di xam ngeen ne yéen xat dëgg-dëgg de kaanat lakum uswatun hasanatun fii Omar mii am ngeen ko kii euh, modèle bu baax ci Omar mii xam nga waxuma alxuraan bu boobaa bu ma neexee ma ne xad kaana lakum uswatun hasanatun fii Omar bu ma neexee ma ne xad kaanat lakum uswatun hasanatun fii Omar loolu mooy bu njëkk bi ci alxuraan nag mooy kon bu njëkk bi qad kaanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina maahu loolu la question ne se pose pas ndax kaanat uswatun léegi nag beneen bi mooy laqad kaana lakum fiihim uswatun hasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmal axira ndax dane laqad kaana lakum fihim uswatun xasanatun liman kaana yarju allah allah wal yawmal aaxir waman waman yatawalla fa inna allaha huwa alganiyul xamiid fii dane laqad kaana lakum fiihim uswatun waxul laqad kaanat lakum fiihim uswatun laqad kaana lakum la wax fii c'est la même mooy ndax entre kaana bi ak uswatun dafa am lan dafa am lu nekk seen diggante muy lakum fiihim laqad kaana lakum fiihim uswatun mooy ne mooy li ñu gisoon sànk loolu kon mooy tontu boobu wallahu taala alam léegi pare nañ kon ci loolu mu ñëw ci ne ñaari exercice ngir jeexal ndax tey xaw na gudd nag euh, nañ fexe gaaw tamrinaani ñaari exercice an chi xam sa jumalin créel composel trois ki euh, créel formel cinq phrases bu njëkk bi fil ula bu njëkk phrase bu njëkk bi al fa'ilu mufradun wa mudhakkarun boo xam ne phrase bu njëkk bi sujet bi day nekk singulier nekk góor jàppal boobu mooy phrase bi ngay njëkk a def deuxième phrase bi ngay def fi thaniyati mufradun wa muannathun sujet bi day nekk singulier mooy benn lay doon mais nag jigéen lay doon du nekk góor comme bi ci kaw fi thalithati troisième phrase bi musannan mooy ne sujet bi day nekk lan duel duel bi nag yow yaay xool mooy ñaar boo bu la neexee nga def ko jigéen muzakkarun aw muannas bu la neexee nga def ñaari góor wala ñaari jigéen yow yaay xool quatrième phrase bi bi nga war a créer bi nga war a former mu ne fir rabi'ati ci mooy quatrième bi jam'un muzakkarun saalim sujet bi cette fois-ci day nekk lan jamo muzakkar saalim pluriel bi nga xam dañ koo góoram te mu mucc mooy jamo yooy dem am uuna bi te mooy dernière phrase bi nga war a defar mooy day fil xaamisati jam'un muannathun saalim day nekk jam'un muannathun saalimun day nekk jamu muannas mooy bi nga xam ne bu jigéen bañ koo jigéenal boo xam ne bu mucc la mooy jamu muannas saalim comme yi gisoon boobu na cette fois-ci cinquième phrase bi moom mooy nekk sujet bi jamu muannas lay nekk mu ne li yakun al fa'ilu fi hadhihi al jumali isman zahiran wadbut xarakaati al alfaadi mu ne nag na nekk nag sujet yi ngay indi ci phrase yi ñu wax cinq phrases yooyu na nekk tur bu feeñ bu ma indil ay damir yu ñu dul gis de déedéet tur bu feeñ boo xam ne damay gis ne lii mooy fa'il est-ce que fa nga yem déedéet mu ne nag tanag na nga maas tur bi comme bu ma amee euh, muhammadun da ngay bind boo bind muhammadun maas dun bàyyi mu ha ma dun lépp ngay maas mooy loolu la la tur boo ci indi da ngay maas lépp ba mu jeex pour mu xam ne yow ndax kii nga am bi beneen bi ci tegu te mooy bi mujj mooy enrib analyse maa lawnu ahmar li nga xam ne moo nekk en rouge ñaari aay alxuraan la ne lir rijaali nasibum mimma tarakal walidaani wal aqrabuun ak qad aflaxal muminuun kon phrase bu njëkk bi lir rijaali nasibu mimma tarakal waalidaani wal aqrabuun lir rijaali ñeel na góor ñi nasibun lu cër mimma ci li nga xamante ne nii taraka la bàyyi ñaari bàyyi muy baay ak yaay ñaari waajur yi wal aqrabuuna ak jege way jege ñaale yi léegi fii li nga fiy analyser mooy alwaalidaani moo nekk en rouge moom ngay analyser beneen bi ci tegu qad aflaha almuminuun qad dëgg-dëgg aflaha texe na qad aflaha waaye tonowu na waaye almuminuuna ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla gëm goo xam ne amul sikka amul sàkka léegi bi li nga fiy analyser fii mooy al muminuuna loolu moo nekkoon kuuru tay bi bii di ñëw insha allah muy huitième cours ci ni mu toftalee téere bi al maf'ul bihi ginnaaw gis nañ sujet ki jëf léegi dañuy gis complément d'objet direct ki jëf ji dal ci kawam